fi jamci ma farraqahu ddaymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil baab thaalis fil adabi wal fadaa'il kon incha kon ni ñu ko waxe woon ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna tey ñu dugg ci li nga xam ne mooy wàllu mujj eh, ci téere bii. nga xam ne ni ko sëriñ bi radiyallahu taala anhu waxe woon ne woon la amoon na ñetti bunt yoo xam ne am na lu jiitu woon ci kanamam muqaddima ah walillahi alhamdu wal minna ci njàppandalu borom bi tabaaraka wa taala ak si nañ ci ñetteelu bunt bi nga xam ne mooy bu mujj bi sëriñ bi tudd ko al baabu saalis al baabu saalisu mooy buntam ñetteel bi fil adabi di wax ci teggin yi wal fadaa'il ak ngëneel yi waaw nag muy tàmbale mu ne i'lam xabaana allahu fi daarayni bi fadlihi subhaanahu nuurayni bi anna xayra ma bihi izdaana alfataa talaazumul adabi haythu ma ataa mu ne xamal léegi mu def mise en position jumla i'tiraadiya mooy wax ne xamal laata mu lay wax li ngay xam mu dugal fa ak ñaan comme ni mu tàmbale woon di ñu tàmbalee buntu bëy bu ñaareel bi waaw mu ne xabaanallahu fi daarayni yal nañu borom bi may ci ñaari kër yi muy àddina ak alaaxira bi fadlihi ci ngëneelam dong subhaanahu woona ak sella ak euh, sella euh, ak sellam yal nañu may lan an nuurayni ñaari leer leeru àddina ak laaru alaaxira waaw lan ngay xam ginnaaw bi mu euh, ne i'lam kon dugal fi ñaan gi comme nga def ñaari trait mooy trait bu njëkk bi ak trait bu mujj bi mooy tëj na li mu dugaloon foofu mooy ak ñaan la woon lan ngay xam bi an na xayra ma këne li gën maa li nga xam ne bihis daanal fataa ci la camsi di yokk ak taar waaw li gën li nga xam ne moom la camsi di taarloo mooy lan talaazumul adabi mooy taqoo ak ay teggin waaw haythuma ata waaw fépp foo xam ne fa la mën a fi fu mu mën a feeñ rek waaw takkoo ak ay teggin haythuma ata fu mu mën a feeñ fu mu mën a dikk mooy li gën lu nit di taarloo mooy làmboo ak ay teggin mel ni ñu ne ko lu tax mu ne li annahu bihi ila arrahmani yasilu abdun wa ila aljinaani mu ne li annahu ndax gis nga ay teggin làmboog ay teggin bihi ci moom teggin ah yasilu lay jote abdun jamsa ila arrahmaani jamsi bu bëggee àgg ca arrahmaan àgg ci borom bi fees dell ak yërmande foog mu làmboo ay teggin yoo xam ne dara du ci fel la waaye wa ilal jinaani lamboo ay teggin ci ay teggin lay jaar ngir mën a accès li nga xamante ni mooy aljana yu kawe ya waaw borom bi lépp hadratu rahman lépp teggin la waaw du ñu fa mayee benn benn benn ñàkk teggin wala benn benn benn benn écart boo koy def ñu lay sànni te loolu dina ko leeral ci biir waaw mu ne nag mu konte mu ne fa kullu man bi ghayrihi ramal wusul li hadratillahi fa ghumrun la nabil mu ne bi nga xamee li ma la wax nii kon fa kullu man képp koo xam ne bi ghayrihi raamal wusul kooku day sàkku àgg ca yàlla wala àgg ca ajjana yu kawe ya mais dina jaar ci leneen lu wuteeg ay teggin weneen yoon wu te wu wuteeg làmboo ay teggin mu bëgg koo amee àgg ca yàlla ak àgg al aljana ah bëgg àgg li xadratillaahi ca xadaraat yàlla ba fa nga xam ne la présence divine waaw fi nga xam ne lépp foofu lépp yàlla la waaw jaam bi bu fa newee dootul yëg dara boroomam kese mooy ki nga xam ne mooy doxal bàyyi muur ci géeju ar waaw mu ne ku bëgg àgg foo fële jaara ko ci weneen yoon wurul ay làmbook ay teggin kooku fa xumrun ab dof la laa nabil kooku muusut ta amut xel waaw mu ne wanataqu bi annahu kaada yakun sulusay diini fa fadluhu mubin mu ne wanataqu boroom xam-xam yi de nee nañu bi annahu kën a gis nga ay teggin kaada tuutee des yakunu mu nekk sulusay diini deux tiers diiney boo jëlee l'islam xaaj ko ci ñetti xaaj ñaari xaaj tuutee des mu nekk lépp ay teggini kese la kon nag bi nga xamee lool kon ah fa fadluhu kon ngëneelam mu biin lu leer la de waaw waaw mel ni ñu ne ko waaw waa teggin moom waa teggin mooy lan ak nan la demee mu ne wa huwa qismaani la da daymaani adabu zaahirin ma al insaani wa adabu al baatini ma rabbil wara wa yatba'u al baatina ma qad zahara mu ne wa huwa boo bëggee xam nag teggin daa xaajalawoo ci ñaari xaaj wa huwa qismaani ñaari xaaj la la da daymaani ca al imaam ad daymaani al yadaali ci téereem ba xaatima fi tasawuf noonu la ko leerale ne ñaari xaaj la moom ladab muy mooy ay teggin bi ci njëkk mooy lan adabu zahirin teggin gi nga xam ne mooy teggin yu biti yi feeñ maal insaani mooy nit ki di làmboo ak ay tegginu biti yoo xam ne day feeñ waaye lool mooy bu njëkk bi waaye beneen bi mooy adabul baatini teggin yoo xamante ni yu biiru la yu nëbbu la waaw mooy nit ki bu njëkk bi adabu zahirin nit ki day làmboo ak adab goo xam ne ay teggin yoo xam ne yu feeñ la ak mbindeef yi ma al insaani ànd ak mbokki mbindeefam yi ana nan lay comporté woo ak ñoom te lépp nag te yàlla kese tax waaye nag loolu mooy ci bi ci biti waaw ci biir nag awa adabul baatini ma rabbil wara kantaan ak tegginu bu biire bi boobu moom boroomam la waaw sa biir sa borom kese ci ne ci biti nag ngay jëflante nit ñi ci biti nii waaye yow sa biir sa lépp mu ngi nekk ci boroom bi tabaaraka wa taala wa adabul baatini ma rabbil waraa waaw tegkin yi ci biir moom yu nëbbu yi moo borom bindeef yi mu ne nag wa yatba'ul baatina ma qad zahara mu ne gis nga nag baatin bi gis nga li feeñ ci ay teggin bu rafetee xamal ne sa biir mu day topp sa biir da koy topp waaw waaw te xam nga loolu mooy lan mooy li ci biir mooy définir li ci biti ku gis ci biti rafet daa fekk ci biir rafet te loolu lan la lay fàttali fàttali wala leen xadiis yonent bi saa saam bi ñu fi yàgg tudd alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa déglu leen ma inna fil jasadi nekk na ci ci ci ci ci yaramu doomu aadama mudra benn dog woo xam ne idaa xat bu baaxee yéwén saluhal jasadu kullu ah yaram wi yëpp yëwén wa ida fasadat waaye bu yàqoo fasadal jasadu kullu yaram yëpp yàqu alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa mooy lan alqalb mooy xol kon mu ngi noonu kon wa yatba'u day topp albatina wa yatba wa yatba'u albatina wa yatba'u albatina ma qad dhahara mooy wa yatba'u albatina day topp li li li nëbbu li feeñ day topp li nëbbu ndax li nëbbu loolu mooy définir li ci biti te loolu mooy xol kon wa yatma'ul baatin na pas wa yatma'ul baatinu de non al baatin na day topp li nga xamante ne mooy baatin ba lan moo koy topp bu baaxee la ca biti baax bu bonee nag la ca biti bon maa la nga xam ne qad zahara feeñ na moo tax waxoon naa la toog fi naan man sama xol bu rafet bii yéenéew ma kenn kii lu ay kii ah te yow sa biti dara manoo xaajoo mën a def lu baax manoo ko jombala nga sa bopp def dara lu yàlla yu digle waaye bàyyi dara muy tere ba pare nga naan bu leen xool li ci biti li ci biir am solo taman sama biir baax na mooy loolu waxu ak imposteur la koo xamante ne xamul li muy wax te koo xam ne moom ku ñàkk xel la kon mu ne fa'udda min zahirihi husnul xuluq wa mithluhu al-hayaa'u fastahi tafuq léegi nag mu ngi lay limal comme que xam nga ne ñaari xaaj la moom ay teggin yu biti yi ak yu biir yi léegi nag mu ngi lay limal yu biti yi mu ne fa'udda konte nañu nat lim nañu min zahirihi bokk ci li nga xam ne moo feeñ ci adab ci ay teggin lay feeñ ci teggin husnul xuluq rafeti jikko nga xam ne day feeñ ñépp gis ni ngay doxlanteeg nit ñi teey dal waaw nekk koo xam ne doo parax paraxi ba pare di yërëm jaam yi te yàlla tax waaw wa wa wa lan la yonente bi alei salatu salaam waaw jikkoo ak nit ñi di dund ak ñoom ci ay jikko yu rafet loolu mooy adab bi ci gën feeñ yi feeñ yi gina a màgg mooy loolu waaw mu ne wa mithluhu